ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala walaw ji'tuka bi shay'in mubiin kon suñu waroon di wax ci fanweeru laaya bi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la Firawna daal wax waxi meram yoo yële xam ne nag amatul benn lay wu mu teg mu naan ko yow sa yow Muusaa la in ne ko boo fi defee la in ittaxadta boo fi jàppee ilaahan boroom xayri ku wuteeg man firawna mi la ajalannaka waat naa ne dinaa la boole minal masjuuniin nañuy embarqué yóbbu leen dungu siin yóbbu leen ci kaso yi ni mu gën a gaawee xaala sa gi nag fii lañu waroon a continuer xaala mu tontu ko seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam ne ko awalaw jituka bi shay'in mubiin ne ko ndax di def loolu le mooy tëj ma même bu dee ne indil naa la bi shay'in ci ay preuve yoo xam ne mbir moo xamante ne nii muy ay laaya yoo xam ne mubiinun yu leer la qaala Firawna ne ko nag kon fàtti bihi ne ko indil indil indil sa preuve yi ngay wane yi wane ne yow lii nga wax noonu la demee fàtti bihi indi ko dikke ko indil maa ngi gis ak mbooloo mi ñu ngi nii di la xool in kunta neem nekk nga yow Muusaa mi alayhi salaam min as ci way dëgguñi fa alqaa asaahu ca saa si Seydina Muusaa yat wa mu yoroon mu daal di koy sànni fa idaa hiya subaanun mubiin mu nekk benn ñàngoor goo xamante ni nii bu rëy bu leer nàññi jaan woo xam ne wu leer la wa nazaa yadahu benn ngoog mu daal di dugal loxoom bi comme na ko ko borom bi defe woon waxe woon fa nga xamante ne mooy tuuru Siina mu dugal ko daal di koy xëcc wa mu dal di génn xëcc yadahu loxoom dafa ida hiya ca saase mu nekk baydaa'u weex tàll lin naadirina ñeel ñiy xool foofu yépp mu leer nañ ñépp foofu kese moo fa moo loxoom di kese fa leer nañ qaala nag Firawna bi mu gisee lool mu ne lil mala yi wax ut assemblée bi ñi nga xam ne dagam yi ko wër xawlahu te wër ko inna haada dëgg-dëgg gis nga lii mu fi wane nekkul ëllëg inna haada gis nga kii nii di Muusaa mii maa leen di wax man Firawna buurub Égypte yéen sama dag yi de la saaxirun waat naa ne moom nii dafa nekk koo xamante ne nii njabarkat la de alimun gu xam njabar la lii du daral du njabar nag mooy ne nit la koo xamante ne nii ak brillant ah kii moo xam njabar waaye nag waaye nag laal na laalaake de te nag njabaram gii xam nga lan la ci bëggam yéen sama dag yi ma wax leen ko man Firawna yuridu li mu namm daal mooy an yuxrijakum mu daal di leen génn ci seen ndëkk bii di Égypte génn leen fii min ardikum ci seen suuf si di sihrihi te nag jaarewul ko dara mooy njawaram gii daal mu fi indi moom la bëgg a jaarale ba daal di leen génne daal nangu mooy nguurub Égypte nangu ko ci seen bo nangu ko ci seeni loxot génne leen fii fa maada ta'murun ana kon nag sama dag yi dama leen di laaj ana lan ngeen may conseiller lan ngeen may digal ma doxale yi nga xamante ni njabarkat bu mag la maa leen ko wax taalu gaay ne ko arji yéexe ko mooy ne garaawul Firawna ñun dag yi ñoo lay wax kon arji yéexe ko de wa axaahu ak ki nga xamante nii mooy mooy frère am di Seydina Haarun nii ñu àndal mooy ñoom ñaar ñii daal yéexe leen rek mooy ne may leenu rendez-vous boo xamante ne nii fa la ñuy yàq seen lii wane ne ay caaxaan lañu fi wabasta entre temps nag laata nga leen boo leen yéexalee ne leen jox leen rendez-vous nañu xaar wabasta daal di yebal fil madaa'ini ci réew si sa gox yu mag yi yi nga xamante ni nii fépp ci les les les contrées de l'empire yi nga xamante ne sa royaume di Égypte gu rëy gi bépp ci gox yi yónnee fa xaashir yi nañu daal di lay dajaleel ñi nga xamante ne ñooy njabarkat yi boo ñu leen dajalee ñu dem foofu fële daal leen pang daal di leen dajale nag léegi loolu mooy xaw yàq tuuka gis nga buñ demee gars yi dañuy def benn choix def dànd deel di tànn ca ñañu dajale ca njabarkat la yàq tuuka ñu tànn fu indil la di kulli saxaarin képp képp koo xamante ne nii jabarkat extraordinaire bu mag a mooy ñi gën a fu ne ci gox bu ne moom lañ lay indil alimin tax xam jabar bu baax nee nga Firawna moom nee Muusaa mii la saaxirun alim moom jabarkat la bu xam jabar waaye nag naa lañ wax ñun dag ñoo lay wax yow Firawna na sa xel dal gis nga boo yónnee ci gox yi ay Égypte koy jaayum jabar baak sa fi di nga xam ne dinañ la ëndil yàttuuka bi ko li saxaar yi ñoom dañu koo superlatif mooy ne xam nga Firawna dana Seydina Muusaa saaxir la alim ñoom ñu ne nag ñun liñ lay ñu wan ne moom liñ fi du dara jabar la am nañu ko dàpp mooy ki ku fu nekk ci gox ya dinañ la indil bi kulli saxaarin ci dépp ñi nga xam ne ñooy jabarkat yu mag yaa mag nag alimin te gin koo xam foofu jabar léegi nag gaa yi def loolu de fa jumi'a saxaaratu ñu jox Seydina Muusaa ak seydina haarun mi alayhim asalaatu wassalaam gaa yi jox leen rendez-vous nag fa jumea entre temps ñu dajale assaharatu ña nga xamante ne ñooy ñooy njabarkat yi magiciens yu magu Égypte yépp ñu dajale leen li miiqaat yi ngir ab muy muy muy waxtu muy mu ngir ngir ngir rendez yow min bés ba nga xam ne maalum muy la nga xam ne moom lañ àppaloon bés boobu nga xam ne buñ xam la te yow mu ziina kon nam koy leeralee ca suuratu Taaha insha allahu taala mooy bésu feetu Égypte comme niñ doon tey suñu réew yi dañ naan bésu indépendance mi nga xam ne mooy bés bi nga xam ne nee nañ mooy feetum réew mi léegi nag ñu daal di fay dajale nit ñi foo fële ngir nag njabarkat yi daal di koy doxalante nag daal di koy lijjanteeg Seydina Musaa mi devant sous les yeux de tout le monde bu ko defee ñépp fekke ko ndax neenam gii ñuy indi wal iyaadu billah dañoo bëgg bu suñu njabarkat yu mag yi bu ñëwee di wane ne du dara ñépp gisandoo ko ba bu ko defee du gox bi Égypte l'empire ñépp xam ne moom mii ay caaxaan kese la fi indi bu ko defee ñu man koo fëlan fële ca gannaaw kon ñu dajale ñi nga xam ne njabarkat yu mag yoo yëlee li yow yawmin ngir wa ñi nga xam ne rendez-vous bés bi nga xamante ne nii maalum bu ñu xam léegi te nag ca ca ca yoor yoor ko def nga xam ne léppay leer amul fenn fuñ naan fii xaw naa lëndëm ak timis gi déedéet duha wa an yuhshara an-naasu duhaa bam nuñ koy waxa ca Taaha wa qiila linnaasi nag bi nga xam ne nag nit ñépp dajaloo nañu te Firawna gis nga bu Firawna da soxla amul ay damaa sonn de wala damaa kii dëre ñi mën a ñëw ñépp ku ñëwul di nga am problème de surtout ci fête bi parade yi nga xam ne ci la réew mi Firawna faral grand pharaon première puissance du monde ëpp doole ci kaw suuf war a wane dooleem non seulement waa waa dëkk bi daal di seen xel dale ci ñu xam ne kat seen buur bi ah boo doole ji mu yor waaye addina bi phéniciens yi ak gaa yooyu ay gaa yi nekk côté Babylone ak gaa yooyu tribu yi ne foofu di balballu waa na waa waa waa yi côté yooyu gaa yi xam ne ah Firawna mii de moom xam naa paraadam bii mu def bu ko defee ñoom bu doon ñu ngi waajal dal ci royaume bi ci goxam bi ah dinañu ko xoolaat bu baax. waqiila kon ñu wax linnaasi ba bés ba jotee nag ñu wax nit ñi nag hal antum mujtami'un ndax yéen dajaloo ngeen bu baax mooy est-ce que tout le monde est là ndax gaa yépp présent ngeen la'allana bu ko defee lii dañ naan bu doon tey waxi tey dañ naan maître de cérémonie bi daal di wax ca kaw waaw te ñépp naan teg Firawna bu waree wax wala mu kii doo fa dégg ku sëqat wala kuy def leneen de léegi nag gaa yi biñ nee teg mbooloo yi fees tel égyptiens yi daanaka ñoom ñépp liñ naan force du doon ci wolof foo sànni mbàtt mu tag gars yi daal di liñ naan maître de cérémonie bi ki nga xam ne mooy moo doon ci doon ci tey moo yor micro bi di wax di jottali di wax li war a xew ak li ñu war a doxale mbir mi tey voilà programme bi ginnaaw bi ñu defee parade yi léegi nag mu des beneen mbir mooy soldats yi défilé nañ léegi nag mu des nag ñu xool diggante ñi nga xam ne mooy suñu njabarkat yi ak njabarkat bii fi ñëw muy Muusaa mbokkam nii di Haarun ñoom seen spectacle moo ci des tay lay neen gaa yi kon ñu laaj nit ñi ne leen fa hal antum mujtami'un hey maître de cérémonie bi dane est-ce que yéen nit ñi dajaloo ngeen est-ce que tout le monde est là bu ko defee ñun nattabi'u ñu daal di topp as-saharata njabarkat yi suñu magicien yi loolu nag nekk loolu xas ci ñoom mooy ne parce que ñoom dañoo jàppoon ne ñii boroom xam-xam yu mag lañ moo tax ñu naan bu ko defee ñu topp as-saharata suñu njabar yii in kaanu humul ghalibin topp leen suivre leen xool ndax moom ñii xam nañ ne moosta moom la gëm que ne ñoom in kaanu ñoom humul ghalibin ndax ñoom ñooy gañee waaw mooy ne loolu la de ngir daal di nag galvaniser daal di gën soññ nag lu ko defee nag ñoom bu ñu gañee seen diine gën a dëgër rek seen caaxaan yiñ ne mooy topp firaw nag la ñu seen imaam bakkoon mu ne xaala léegi bi ñu waxee lool nag xaala gaa yi ne naam ah yi tout le monde est là wa innakum idan la min al muqarrabin léegi nag ñoo moo mu ne in kaanu humul ghalibin falamma jaa saharatu bi ñu waxee loolu wax ko cérémonie bi mbooloo yi mbooloo yépp ne tekk tout le monde est là de jaa bi nga xam ne ci la dikka saharatu nag mooy nag gaa yi nag du ñu leen di présenter ñu war a agsi nag bi ñépp ne tekk ñu dugg si mel ni ci géew yooyu mel ni ci gladiateur yooyu rek ci ci empire romain yi mais ñii ñoo gënoon la yooyu tamit xaala gaa yi falam naa jaa saxaratoo bi nga xam ne mooy ci njabarkat yiñ jële ci réew mu ne ci gox réew mi ci goxu empire nga wurug Firawna gi biñ agsee xaalu bi ñu agsee nag ñu ne xaalu li Firawna ñu ñëw nag dañuy présenté wu du ñëw rek dem ci Seydina Muusa ak Haarun mi alayhi salaatu wassalaam déedéet dañuy ñëw ba jege Firawna wane ko seenu seenu toroxlu ngir moom waaye it laajaale ko fa ay mbir ñu agsi xaalu ñu ne ko li Firawna ñu wax le roi ñoom ñi toog ci ngàngu naa gi di suivre lépp di xool lépp tey saytu mbooloo yi dar ko a inna lana gaa yi ne ko ndax ñun di nañu am laajran ak payoor in kunna ndem nekk nañ nax nu ñu ñun alxaalibiina mooy ndax ñun bu ñu gañee bu Firawna mu na bu ñu gañee mbaa di nga ñu defal payoor ak mbaqus goo xam ne di ñoo ko jox de qaala na ne leen naam ah, kay wa innakum te dëgg-dëgg yéen idan bu boobaa cay bu ngeen gañee njabarkat bii Muusaa nee nag mbokkam mi Haarun alayhim asalaatu wasalaam cëy bu boobaa wat naa ne la minal muqarrabin di ngeen bokk ci yéen njabarkat yi nga xam ne ci àll yi lañ leen jëlee fu ne di ngeen bokk ñi ngeen xam ne ñoom laa jegeñal ci sama trône bi ci sama nguur gi yéen kay moom ay conseiller spécial ngeen di spéciaux ngeen di doon nekk ñoo xam ne ñu ma jege ngeen di doon de léegi nag lii la na wax ak njabarkatam yi lii la leen tontu nag léegi ana nan la mujjee ñépp ni